di suuratul faadixa ak turi ñu waxoon walillahi alhamdu walminna baada acuudu billahi min alshaytaani alrajim wala cala alladina ida maa atawka litaxmilahum qulta laa ajidu maa axmilukum calayhi tawallaw tawallaw wa aayunuhum tafiidu min addam'i xasanan allaa yajiduu maa yunfiquun suñu boroom kon tabaaraka wa taala mu ngi wax ci juróo yi nga xam ne mooy juróom ñeent fukkeelu bi ak ñaar léegi nag mu ngi wax ñi nga xamante ne nii ci ñi nga xam ne nee na ñoom amul benn ngaañ amul benn xat-xat amul benn bàkkaar amul benn mbugal ci seen kaw ñi nga xamante ne nii mooy ñi nga xam ne dañoo nekk ay mag ak ñi nga xamante ne nii dañoo nekk ñoo feebar ak ñi nga xam ne amuñu lu ñu dépenser ñoom bu dee ne daal di nañuy daal di laayi biir ngir boroom bi tabaaraka wa taala ak ndawam bi alayhi salaatu wassalaam te nekkul ci kaw ñiy rafetal wenn yoon ngir di leen yóbbu jahannama waaye ngeen nuyoon ngir di leen jàpp di leen duma wala di leen tegi daan déedéet léegi nag suñu waroon nag di wax ñi nga xamante ne nii ba léegi ñoom amul benn daan bu daal gàllu seen kaw de mu ne wala ala ladina déedéet du càggante ne tamit amul daan ci ñi nga xamante ne nii tamit ñoom ñi nga xam ne idha ma taw ko bu ñu la dikkalee li tahmilahum ngir nga yen leen daal di leen yépp ba ñu mën a fekke xare bi xulta gu ñëwee ñu wax la nga wax leen yow rasulullah sallallahu alayhi wa sallam ne leen maa ajidu maa ahmilukum alayhi ne leen man de trouvé wu ma te daju ma te aw ma loo xam ne moom laa leen di yebe ba ngeen mën bu fekkee ci xare bi ba ngeen leen waxee loolu ñoom tawallaw ñu daal di dum mooyu wa ayunuhum mooy dellu daal di dem ci teggin yu rëy ya wa ayunuhum te seen bët ya tafiidu mu ngay bëbb mi na dam ca rongoñ ya lu ko waral xasanan ndax am njàqare gu rëy rëy rëy allah yajidu ndax ñàkk a trouver gi nga xam ne moom lañ ñàkk a daj ak ñàkk a am maa yunfiqun loo xam ne moom la ñuy participer daal di koy dépenser ci yoonu yàlla bii te ñii mooy ñi nga xam ne ñoom la ñuy woowe albakkaawun te ñoom ñooy ñi nga xam ne waa kër abu musa al ashariyu radiyallahu anhum keroog bi ashariyu na yi wax gisoon nañ ko ci nettali bi bañ ko yónnee ngir mu dem wax yonent bi alayhi salaatu wassalaam mu yeb leen moom mu ne du leen yeb dara ndax amul lum leen yeb nee na ma ñëwoon ndeke damaa fekkoon mu mer loolu gisoon nañ ko ñoom lay wax fii ak ni nga xamante ne ñoom lañ gën a xamante ne moom lañ gën a siiwee ci albakka uuna ñi nga xam ne ñoo doon jooykat yi ta ku mel ni imaam ibn Ishaq rahmatullahi alayhima daal di ne woon juróom-ñaar lañ muy Saalim ibn Umayr Ulbatu ibn Zayd Abu Layla Abdurrahman ibn Ka'b am ak Amr ibn al-Humaam ibn al-Jamuh Abdallah ibn Mughaffal al-Muzani am ñu ne nu Abdallah ibn Amr al-Muzani ak ki nga xamante ne mi mooy Seydina al-Irbaad ibn Saari ak Ahrami ibn Abdillah radiyallahu ta'ala anhum wa ardaahum comme ni ñu ko tudde woon ci nettali bi mooy ñoo ñële mooy gi nag suñu boroom ne innama sabilu dëgg dëgg nag ñi nga xam ne ñoom la yooru mbugal leen yoonu teg leen ay daan yoonu ñi nga xamante ne nii ñoom moom moom ay metti dig naa leen ko te dinaa leen teg ay daan ñooñu ñooy ñan te ñoom la seen yoon ñi nga xam ne ñoom lañ war a jàpp nag daal di leen ŋaññ ba pare daal leen teg ay penta buñ deewee noonu ma mbugal leen ñooñu ñooy man mu ne alaa dina nekk ci loosu alladina ñi nga xamante ne nii na ko ñoo lay ñaan li nga xamante ne mooy mooy ndigal ngir toog wahum te ñoom aghniya borom bi daal na leen woomal ci wàllu alal waaye tamit ci wàllu yaram mooy amuñu benn ngànt huwa radu ñoom li ñu def dañoo gërëm bi an yakunu ñu bokk maal xawaali fi ñi nga xamante ne ñoo dul dem comme ñooñu daal ñiy toog te duñu dem ñoom daal loolu luñ gërëm comme niñ ko gisoo woon ci jotaay bee weesu wa taba allahu borom bi daal di kas ca kéefér ala qulubihim ci seen xol yi fa hum laa moon moo tax ñoom duñu xam dara moo tax ñu foog ne fii mu ne ñoo gañe wala bokk ab stratégie bu baax lañ def te xamuñ ne borom bi moo leen di jay ba leen di jàppe mu ne ba léegi ñoom naafiqi dinañ ñëw ci yow rasulullah sallallahu alayhi wa sallama di la utal ay ngànt nag idaa rajatum bu ngeen delloo gis nga xare bi ba ñuy dem suñu boroom wan nañu lañ fa doon def waaye it gis nga nee na bu nee na yonent bi alayhi salaatu wassalaam na nga préparé te xam ne boo delloo ci xare bii di Tabuk boo delloo dinañ ñëw nag idaa rajaatum di lañ laaj ay njaay ay ngant nag di la joxal ay ngànt naan la bëggoon nañoo dem de wallaahi lii wëg lii kese la woon idaa rajatum ilayhi bu ngeen delloo ci ñoom yéen julli ñu jóge ca xare ba qul yow rasulullah sallallahu alayhi wa sallam wax leen la ta'tadiru waay waay bu leen joxe benn ngànt di joxe ngànt de bu leen uti ngànt fii lan noo mena lakum ñun mënu li ngeen di wax xad nabbaana allahu min axbaarikum suñu boroom tabaaraka wa taala moom de daal dina ñuy xabaar ci seeni xam daal dina ñuy eh, xabaare xamal nañu ci seeni xabaar li tax déggu ngeen woon waseer allahu te xel seen naa gis allahu borom bi amalakum seen jëf yi nga xam ne moom ngeen doon jëf ak seen jëfu xol yi wa rasuluhu waaye seen jëf yi tamit wa rasuluhu ak ndawam bi alayhi salaatu wassalaam suñu boroom dina ko wuññil ba mu gis li nga xam ne mooy lu yées te wuññil na ko yi ngeen doon dem summa nag ginnaaw gi fii ci àddina summa ginnaaw gi bu ngeen deewee turaddu nañu daal di leen delloo ilaa aalimil ghaybi wa shahaada ci ki nga xam ne moo xam li nga xam ne muy kumpa wa shahaadati ak lu ne fàng lu feeñ fa yunabbi'ukum bu keroogee yawmal qiyaam da dina leen xabaare bimaa kuntum ta'maluun ci li nga xam ne moom ngeen newoon ci kaw suuf doon def ci lu yées mu ne nag bu Uyayna ma xoolal gaa yi naafiq yi bay léegi sa yaxlifuuna billaahi lakum dinañ na waatal xel séef nañ leen a waatal yéen jullit ñi radiyallahu ankum wa ardaakum billaahi ci yàlla nag lañ leen di tibbale di waaj lakum ñeen leen naan idan xalabtum sa bu ngeen delloo jóge ci xare bi ilayhim bu ngeen delloo ba delluwaat Medina lan la ñuy def ñu leen di waatal lu tax li turidu anhum ngir ngeen du daal seen ñàkk ñëw ga mooy ngeen ne daal du dara ah, kon ñoom dañoo amoon ngànt daal waaw ba pare bañ leen di yedd ak yooyu wa aridu anhum suñu borom ne ah buñ ñëwee waaw du mooyu leen leen leen du mooyu leen leen te ngeen xam ne innahum ñoom rijsun ay salte lañu ay taq-taq lañu wama waahum mooy taq-taqu biir seen seen aqida dara baaxu ci seen biir dara yéewu ci wama waahum te seen dëkk waaye ak seen dellu waaye la jahannamu mooy ja safaraaw jahannamu jazaa mu nekk bay bima kaanu yaksibuun ci sababu li nga xam ne moom lañ doon fàggu ci kaw mu naafiq yaa ngoog mooy saar bi boo seetloo daanaka laay fooy waxe ci naafiq yi rek yaxlifuuna di ñëw ak sa yaxlifuuna ak yoo yëlee kon mu ne yaxlifuuna lakum ci laayaan juróom-ñeen fukk bi ak juróom-benn mu ne yaxlifuuna lakum des ne la waatal des neen waatal yom ji ñoom ñoom naafiqii de li tardaw anhum ngir ngeen gërëm leen nangul leen seen wax yi nga xam ne seen ngànt foo yiñ fi joxe ngir ngeen nangul leen ko fa in tardaw anhum bu ngeen leen gërëmalee lool ba nangul leen nit na ngeen yëg ne fa inna allaha borom bi tabaraka wa taala laa yarda nekku fi di gërëm anil qawmil fasiqin nit ñi xam ne dañoo génn topp ñooñ moom borom bi tabaaraka wa laa nekku fi di kontaan ci ñoom di leen gërëm de kon nag mu ngi noonu saxaaba yi la wax de ñi nga xam ne ñoo gën ginnaaw yonent yi alayhimu salaatu wassalaam te bi muy wax ñii yonent bi alayhi salaatu salaam moo jiitu ci ñoom di naan ñii dinañ leen waatal moo yonent bi alayhi salaatu moo jiitu ci wax ji ci ñii borom bi di wax ngir ngeen gërëm leen mu ne bu ngeen leen gërëmee ni ah borom bi waaw <laughs> borom bi moom nekku fi di gërëm ñi nga xamante ne nii mooy al qawmal faasiqiin lool moo tax Abdallah ibn Ubay ibn Salul yonent bi alayhi salaatu salaam ci bopp mu ko jullee jëloon yéreem jox ko te teewul borom bi nee na kooku moom safara la jëm kon nag mbir yaa ngi noonu xam ne mbiru borom bi moom koy jullee rek sa waay texe na kan moo la ko wax yow bu doon <laughs> lool fa yonent bi alayhi salaam daal di jullee kii ba pare léew tax am na ci benn riwaay boo xam ne moom mursal la bu imaam Mujaahid mu ne yonent ci jote na ma ne yonent bi alayhi salaatu salaam keroog bi mu jullee Abdallah ibn Ubay suñu borom wàcc laa yi ne ko ñooñu moom de toute façon du ma leen jéggal ne bul julleeti ci seen kii kenn ci ñoom ku faatoog yooyu léegi nag yonent bi alayhi salaatu salaam nee na mu ne moo man sama yéere bi ma ko jox sax moom loolu bu dee <laughs> bu dee mbugalum yàlla da koo nar a dal moo ana lan la koy manal sax kon nag mu ngi noonu de toute façon mooy kon façon yu mel noonu moo tax mbir daal bàyyi mbir yàlla daal di fi jaay bu waane di xam looy kumpaak noonu naan sawaay moom texe na te loolu ngay wax dara ci leerul yow li nga reere biig rek boo moyul fàtte nga ko te xamoo suba est ce que di nga reeram doo reer ndax malaaka mi dina la ñu borom bi teg la musiba boo xam ne day tax doo dal reer loolu ci dara kon nag ku xamul loolu nan ngay wax ci yi nga xamante ne moo yu nëbbu yi wallahu taala alam suñu borom tabaraka wa taala kon mu ne al arabu gis nga nag kaw kaw yi ashaddu kufran gis nga yéeféer yi nekk ci kaw gi mu ne ashaddu ñoo gën tar kufran li nga xam ne mooy ak kéefér wa nifaaqan ak naafiq wa ajdarutu ñoo gën a yey ñoom ñoo gën a yey allah yàlla moo ñu bañ a xam xuduuda ma anzala allahu ala rasulih yi nga xamante ne déxel yi nga xam ne moom la suñu boroom wàcce ci yonentam bi ci alquran ak ci sunna ñoom ñooy ñi nga xamante ne nii alhamdulillah ñoo gën yey ñàkk koo xam parce que kaw ga moom bibliothèque ya bari wu fa xam-xam bi du fa dem lu bari wallahu te borom bi alimun aji xamaa koon la hakimun ku xereñ la léegi nag nga ne ma mais yow kaw gi nee na la waaw abu hayyan <laughs> al andalusi al andalusi rahmatullahi alayhi ci tafsiram bi leeral na ne fii nag bu leen jàpp kaw gi ku nekk di xool naan boo man moom je suis un je suis un xam naa mu ngay wax gaay nga xamante ne ñoo nekk ca àllu bawol ya wala ca te àllu Casamance ya mu ne la déedéet bul xalaat lool de mukku al arabu mu ne loolu jikko la mooy ki nga xam ne jàngu dara voilà kooku mooy arab <laughs> mu ne kooku la ñuy wax de walaw baata gis nga waajooj même bu doon ci pale bi pale présidentiel la yeewoo xamul diineem kooku mi na arab loolu moom kaw kaw la voilà kon gis nga kaw kaw yi moos xam nga ne kon bari nañu de voilà <laughs> mooy daanaka <laughs> kaw kaw yi moom dañoo xa xa xaw xaw bari kon léegi mbir mbir mee ngi noonu noonu te xewul léegi de <laughs> voilà mooy loolu yàggoon na de ñàkk a xam gi ak a law moom kay daa daa daa gën a tee garaaw te léegi sax am na ko yoo xam ne sax léegi la gina a tane bu njëkk ba <laughs> léegi la xam-xam ne gën a yaatu ba bu njëkk ba voilà kon loolu daal ngir wan la ne kon al arabu fii mooy jikko la ñi nga xamante ne xamuñ seen diine loolu la ndax bu ñu xamul seen ñi xamul seen diine ñoom ñooy gën a nekk ci kéeféer gi ndax li ñu jàpp dañ ciy jàpp te duñ ci demee xam-xam duñ ci demee dara boo leen di wax ñu ngoy ci liñ nekk jàpp ne kii baaxoo da leen a bëgg a génn ci lu baax luñ ne te naafiq buñ amee nifaq ay yooyu noonu ay camouflé wu nekk di wax lu ñu di wane luñ gëmul loolu dañ koy man lool xa jaral la dem jaral loolu la borom di di wax wallahu ta'ala wa sallallahu wa sallama ala nabiyyina muhammadin